alayhi salaatu wassalaam kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa ñu ubbi li nga xam ne mooy xaaj bu bees di juzu bu bees di wàllu bu bees kon nag tey ci xaaj bii nii inchaa allahu taala ñu ngi war a gis saar bi nga xamante ne mooy suuratu sayyidina yuusuf ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam saar bii nag waxoon nañ la juzu bi bi dee ni alquran ni mu demee mooy juzu suratu yuusuf bi alayhi salaam waxoon nañ la moom moo waroon a tàmbale juzu bi ñu jeexale woon muy juzu bi nga xama fii la waroon a tàmbale ci fan ci ci juróom fukkeelu laay ba ñett daldi jeexe fi nga xamante ne ni mooy saaru seyyidina ibrahim alayhi salaatu wassalaam waaye dañ ne woon dañ doon jël ci juzu bi ñu génnoon waxaaj bi ñu génnoon ñaari saar muy seyyidina ibrahim ak suuratu raad fii nag tey bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala saar bi juzu bi kon mu ngi waroon a kon tàmbalee fan mu ngi waroon a tàmbalee ci suuratu seyyidina hud alayhi salaatu wassalaam mooy boo jógee ci kaw di wàcc ci la nga xam ne juróom benneelu laaya ba ci suuratu hud alayhi salaam la waroon a tàmbalee daldi waroon a jeexe fi nga xamante ni mooy ci suuratu sayyidina yuusuf alayhi salaatu wassalaam ci juróom fukkeelu laay ba ak ñaar waaye nag dañuy jël ñaari bopp ñaari saar yooyu ba mu jeex bu soogee suñu boroom ñaari yonentey boroom boobale alayhimu salaatu wassalaam kon tey inshaa allahu taala suuratu yuusuf yuusufu muy sayyidina wa mawlaana rasuuli rabbil aalamiin yuusuf ibn yaqub ibn isxaaq ibn ibrahim alayhim assalaatu wassalaam kon moo doon sayidinaa yuusuf alayhi salaam di doomu sayidinaa yaqub nabiyullah sayidinaa yaqub di doomu sayidinaa isxaaq nabiyullah sayidinaa isxaaq di doomi nabiyullah sayidinaa ibrahimul xaliil alxalilu rrahimu rrahman alayhim alsalaatu wassalaam saar bii nag moom makkata almukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima la wàcc te loolu moom boroom xam-xam yi raxmatullahi alayhim ñépp ñoo ci dëppoo saar bii nag tur bi mu ngi jóge ci biir saar bi ndax nettali bi nga xamante ne nii moom la suñu boroom di fi nettali fii nga xamante ne nii nettali la bu doya doya doya waar suñu boroom nettali ko fii te nettaliwu ko feneen tuddul nag feneen seydinaa yuusuf comme niñ ko gisoon ci suuratu Gaafir bim naan waa kër Firawna ñi ak gaa yi nii kat waa Misra ñi waa Égypte ñoom kat wala qad jaa'ahum yuusuf bil bayyinaat dëgg-dëgg seydinaa yuusuf de alayhi wassalaam da dikkaloon na leen lu jiitu bil bayyinaati ci nga xamante ne nii mooy yu leer yi loolu de moom dikkaloon na leen léegi nag loolu la moo tax mooy seydinaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam après ak li nga xamante te mooy ci suuratul an'am loolu ñëwaguñ ci foofu yëpp dina ko fa tudd moom suñu boroom tabaaraka wa taala waaye saar bii nii li tax mooy nettalim dëgg-dëgg la fi lépp fii la ko indi moom boroom bi tabaaraka wa taala léegi nag kon nag boo ginnaaw bi biñ gisee loolu muulan moo tax saar bi wàcce de loolu de lu ñu jële la ci sayyidina wa mawlaana sa'id sa'd ibn abi waqqaas muy sa'd ibn abi waqqaas xaalu rasulillah ne woon nijaay ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk ci bee al asharatu al mubashirina bil janna mooy fukki saxaaba yi nga xamante ne ñoo gën a màgg ci saxaaba yi yonent bi salawatullahi comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu ki nga xamante ne ni at-Tabari rahmatullahi daal di waaye na ko noonu tamit ku mel ni lu jiitu woon sëriñam muy am al imaamu Isxaaq ibn Rahawayh ndax sëriñ la woon ci imaamu at-Tabari mu nekkoon àndandoowu seydina imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibn Hanbal na ko noonu al imaam Abu Bakr al-Bazzaar ñoom Abu Ya'la ak ñoom ibnul ak ibn Abi Hatim ak ñoom ibn ibn Hibbaan ñoom ñëpp daal nañ koy solo ñoom ibn Mardawayh naka noonu al imaamu Tabari comme niñ la ko waxee waaye it al imaamu al Haakim an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhim daal dina koy solo ci xadis boo xam ne ba mu ko soloowe dane moom sanad bi bu wér la doo nekk ci nga xamante ne nii waaye nag mooy ñaari borom saxiix yi al imaamu al Buxaari ak al imaamu muslim rahmatullahi alayhima de soroowuñu ko al imaamu dahabi rahmatullahi alayhi al xaafid mi def liggéey bu rëy ci téere boobu di téere al mustadrak ba al imaamul xaakim daal di koy toppaat moom mu ne waawow noonu la de li al imaamul al xaakim naysaabuuri abu abdillah li mu wax noonu la rahmatullahi alayhima kon al imaam Sa'd ibn abi waqaas radiyallahu anhu mu ne kon yonent bi al mu ne dañoo wàcc alquraan ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daal di ñu koy jàngal fekk ñoom nga woon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima mu ab jamono boo xamante ne nii moom mu jàngal leen mooy laa yi suñu boroom doon wàcceeg saar yi léegi nag nee na nag ñu wax ko benn bés ñun saxaaba yi lenn ci saxaaba yi daal di koy wax radiyallahu anhum ne ko nag ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam de boo ñu nettali woon nag ay nettali yoo xam ne ci alquran ji lay jóge ah lool de kon doon nañ ko sopp lool de léegi nag suñu nee na ci la suñu boroom wàccee li nga xam ne mooy laay mooy saar bi wàcce alif lam ra tilka ayatul kitaabil mubin <clears throat> ba ni nga xamante nii mooy laay yu jëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci saar bi nii ne inna anzalnaahu qur'aanan arabiyyan la'allakum taaqiluun naxnu naqussu alayka axsana alqasasi bimaa awxaynaa ilayka haada alqur'aana wa in kunta min qablihi la min algaafiliin kon loolu le la suñu boroom wàcce kon indi li nga xamante ne mooy nettali bii nga xam ne moom lañuy gis saar bii di suuratu sayyidinaa wa mawlaanaa rasuuli rabbina yuusuf alayhi salaatu wassalaam kon nag inshaa allah suñu ñu tàmbali suñu boroom ne bismillahi rrahmaani mu ne ci turu suñu boroom tabaaraka wa moom lay tàmbale mi fees dell ak yërmande arrahiimi te yërmandeem yaatu mu ne kon alif laam loolu waxoon nañ ci lu yàgg te waxoon nañ la saar yi nga xam ne moom la ñuy gis yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay alif laam ra limaloon nañu la ko muy juróomi saar yoo yële bii nii ci la walillahi alhamdu wal minna kantaale ci jëm waxoon nañu ko waxati ko tilka suñu boroom ne loolee tilka loolee de aayaatul kitaab yi lool de mooy laaya yi nga xamante ne laayaay téere bi de almubiini bu leer bi muy alquran ji mu ne innaa ñun téere boobu ta leer ñun de borom bi tabaaraka wa taala anzalnaahu ñoo ko wàcce quraanan mu nekk alquraan joo xamante ne nii arabiyan ñoo ko def ci làkku arab mooy ñoo ko def mu nekk arab la'allakum taaqiluun bu ko defee yéen waa quraysh ñi ko njëkk a wàcc ci yéen ngeen di xalaat waaye di ci settantal li nga xam ne mooy laaya yi waaye it la'allakum taaqiluun bu ko defee yéen nit ñi nga xamante ne nii muy waa àddina bépp bi ma ko wàccee ñoom ñu ciy xalaat de mu ne nag nahnu ñun borom bi tabaraka wa taala naqussu alayka ñun dañooy ñooy ñooy topp di dajale mooy di nettali ci yow ahsanal kosos li nga xamante ne nii moo gën li nga xamante ne mooy nettali bi nga xamante ne nii mooy nettali bi gën a rafet bi gën bi ma awxaynaa ilayk ci li nga xam ne nag mooy di ko jëlee di la ko jëlee ci li nga xam ne moom laa wax yu ci yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam haadha al qur'aana ci alquran ji mooy nettali bii ci alquran ji la bokku de wa in day wane ne kon alquran borom bi mooy loo xam ne lu nekkoon la mooy borom bi da kiy jële di ko di Seydina Jibril saa bu jotee loo xam ne lu ñu war a yónni mu jël ci suñu borom am lu mu ko ci jox yóbbu waaye alquran moom moom moom comme que kalaamu rabbul alamin la mooy ne amul tàmbali amul fu mu jeex fu mu yem kon nag loolu la kon nag mu ne ko kon ilqa mooy mu ne ko kon bi ma waxaynaa ilayka hada al quran wa in kunta te nekkoon wa in kunta te même bu dee ne nekkoon nga min qablihi lu jiitu al quran jii ak nettali bii nga xam ne moom laa lay nettali muy bi gën ci nettali la minal gaafiliina mooy dañ ci yëga di woon xamoo ko woon yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy ne man borom di maa la ko xamal lu jiitu xamoo ko woon de loolu day wane ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam lépp loo xamante ni nii rek lu mu doon wax ci alquran la nekkul comme ni ko yéefir qurayshi alayhim min allahi maa yastaxiqun ca tuubul doon wax alhamdulillah naan moom innama yuallimuhu bashar leem ba des daal da benn waaye daal benn mbindeef daal moo koy jàngal lii muy wax lii day wane ne lii moom bokk na ci luy dajj seen waxi kàcc yoo yële te ñoo ko tayoon sax ndax moom la ni min qablihi lu jiitu woon lii la minal gaafiliina moom waat naa ne newoon na koo xam ne da ciy yëgadi woon mooy xamu ko woon léegi nag ñu yem nii ba bii di ñëw inshaa allahu taala ñu ñëw ci lu gàtt waa ahsanul qasas ndax boroom xam-xam yi dañ naan dañuy wuute est-ce que alquran bon nit mën na mooy <laughs> mën nañu ne lii moo gën lee comme ni ñu ne li gën ci nettali yi waaye loolu daal ci gàttal xam naa sax ñu wax ko léegi mooy boroom xam-xam yi dañ ci wute mais loolu lu mën a nekk la ci gàttal quoi comme hadis bi nga xamante ne te li koy wane bari na comme bi wane ne du na Ubay ibn Ka'b comme ni hadis bi ne sahih imaamu Muslim ak sëriñam muy imaam Ahmad ak ta bokku taalibam al imaam Abu Dawud seydina ubay ibn ka'b al ansaari al xazraji al ansaari radiyallahu taala anhu di bi nga xam ne nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko yow abul munzir moo doon dàkkantalam moom seydina ubay ibn ka'b radiyallahu anhu ne ko est xam nga ban aaya ci téere yàlla bi moo gën a màgg nee na ma ne ko ah yàlla ak yonentam bi alayhi salaam dañoo xam léegi nee mu laajaat ma ne ma yaa abal munzir laajaan ma laaj bi léegi nag ma ne ko aayatul kursiyu bi ma ma ne ko qultu ma ne ko allahu laa ilaha illaa huwa alhayyul qayyum yonent bi alayhi salaatu wasalaam dóor ci dënnam ne ko wallahi li yahnika al ilmu abal munzir aa wallahi war naa ci yàlla yàlla na xam-xam yomb la te yomb na la sax yow abal mundir loolu day wane ni loolu mën naa nekk ak suuratul faatiha gëneel yooyu yëpp da koy am da da koy wane même bu dee lenn li ci ñenn ñi nga xamante ne nii comme lenn ci boroom xam-xam yi nga xamante ne comme ñoom al imaam al ashari yi dañ ko doon bañ waaye li gën a dëgër mooy mën naa ne wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina alhamdulillahi rabbil alamin